أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu topp ci groupe yoonu salaf ñu ngi leen di baax di leen ziar eh, di fas yéene dalal tey imaam Fadel jaay incha allah ci teree bi nga xamante ni moom la bind imaam ñu ngi lay dalal naan la tafadal imaam ñu amoon euh, quelques questions benn ba ñaari questions yoo xamante ni bëggoon nañ ko laaj muy remarque yi ñu def ci téere bi mooy que ne dañu seetlu ci introduction bi eh, da nga ci indi benn xadis boo xamante ni muy xadis nasiha la anaka Euh, lan moo waral xadis boobu euh, maanaam ci euh, tambali bi maanaam lan moo waral nga indi xadis boobu ci li nga xamante ni mooy tàmbali téere bi ci introduction bi ak fàttali bi nga xamante ni mooy indi nga ko muy benn aaya bi nga xamante ni suñu borom subhaanahu wa taala ni muy dàq li nga xamante ni moom mooy tàqali ko léegi naka lañu ñu mën déggee ci ñëw bi nga xamante ni ñëw di leeral pas ay nit. te loolu nit ñi di jàpp ne day indi day indi tàqaliko loolu moo nekkoon li nga xamante ni moom lañ bëggoon laaj ah, donc tafadal ah, yal na yombal barakallahu fikum salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wahdahu wasalaatu wasalaamu ala nabi mustafa wa ala sunu boroom boo ñu defal ko baax mbokk yi organiser jotaay yi te dox juga mooy ay eh, taxaw seetlu ci téere bi aju ci leeral lenn ci pas-pasu mbooloo mi di mbooloom Laayeen eh, mbokk bi laaj ñu lii gis nañu jiitab xadis ci téere bi lu mu jubwaa bi mooy xadisu Tamiimu Daari te Muslim génn ko ci eh, saxiixam mooy dellu tor digda Muslim dañuy wax rek xadis boobu dañu andi ko loolu nekkul lenn lu dul fàttali jubluwaay téere bi la fekk ne nit suy def dara moom faaw moom jubluwaay euh, jubluwaay téere bi nag lenn du lenn lu dul rek nasiha muy laay biir laay biir googu nag yonent bi moom mooy diine da lay bëgg a xamal ne kon nit ki mënoo nekk ci lu féete kaw laay biir te mënoo nag laay biir ci lu féete kaw lu ëpp solo laay biir comme dem ci diine. te mënoo laay biir lu jëm ci diine lu féete kaw pas-pas ndax pas-pas moom mooy cosaanu lépp ci lépp daal di tabax jëf mënta wér mënta baax loolu dafa daal di tegu ci pas-pas bu pas-pas bu wér moo tax ñu indi xadis boobu di fàttali ne jubluwaay bi kon mooy lan mooy laay biir laay biir la jëm ci mboolem jullit ñi li jëm ci mboolem ñi askan bopp ci islam nekk sunu réew. Euh, laay biir bi dafay jëm kon ñi nga xam ne ñoom ñooy li ñuy leeral seen pas-pas la la chek ñoom ñoo ñu jiitu waaye tamit dafay dellu ca ñi nga xam ne sax fas ñu waaye mën nañoo jàpp ne loolu mën na doon lu liñ ci ñoom ndax dëggal ak neen neen la laay biir ñoom sax fasuñu ko waaye tamit dëggaluñu ko laay biir liñ ci ñoom ñu xam ñoom la ñu nekk na mu nekk xéewal gu mag ndax xéewal gi féete kaw lépp mooy xéewalu jub ba yàlla sunu boroom ci suratul fatiha ba mu jàngalee nu ñuy ñaane digal ñu la ñuy ñaan daf ñoo ñaan loola nga xam ne moo ëpp solo ci nit ki dara féetewu ko kaw mooy njub ba koy ñaan fu ñu tollu ihna siratal mustaqim kon xéewal googu la chakkate mooy li nga xam ne ci lañ war a mooy la ëpp li nga xam ne war nañ ci laayante biir mooy xéewal googu ku ca nekk ci njub mu laayale biir nga dal cay sax ku ko wàcc ñu ne li biir nga daal di cay nga daal di cay nga dellu nga daal di jaar ci yoonu yoonu jub kon xadiis daal di ko jublu jubluwaay bi rek moo doonoon fàttali fàttali ne eh, jubluwaayu téere bi laay biir la laay biir du du leneen eh, ñaan yàlla sunu borom bu doon loo xam ne eh, lu set lay doon mooy te loolu rek mooy jubluwaay mooy moo tax ñu tar koy nañ choisir sax ci traduire nasiha mooy loyauté mooy xel boo xam ne dafay xol boo xam ne dafay set wecc doom benn ku wor gu ca nekk mooy benn ku wor lu nekk ci xol ba mooy yeneen ki jàmm ak yiw te nag bokk na lay wan nit ki nga def ko ñeene jàmm nga koy nga koy laay biir laay biir mën nga ko tënk ci digle dëgg ak digle sax ca nit ki dëgg mu nekk mooy muñ nga parce que nit son laay biir maanaam koy laaj biir ci la mu nekk mu daal di sax loolu mooy watawaasaw bi sabr wala nga laaj biir ko ca dëgg gu mu wàcc wax ko dëggoon na caa wàcc yoon nga laaj biir ko mu nekk ca watawaasaw bil xaq moo tax yàlla sunu borom ca suuratul asr te moom mooy misdaaq xadis bi mu daal di wàcc jamono ji nga xam ne cër yi la ñuy fàggu lépp mënut a génn jamono mooy nit moom euh, mën nga wax ne jamono gu ñu dajale la rek. moo tax arab yi fa daan naan innama anta ayyaamun majmuu'a xamal ne yow ay bis yu ñu dajale rek la saa bu ab bis demee rek lenn caw dañ na da yàlla wàcc ci ci jamono yi nga xam ne ci lañuy fàggoo lu ñuy mën di fàggu lañu am fa lañ ko amee lañuy ñàkk fa lañ koy ñàkkee moo tax mu ñëpp a ñàkk nag loolu ña nga xam ne ñoom seen yoon fii la mooy dañoo gëm borom bi di jëf-jëf yu baax mooy pas-pas bu wér lañu nekk al iman naan iman googu mooy pas-pas mooy cosaan bi la nga xam ne mooy meññet li mooy jëf-jëf yu baax jëf yoo xam ne ba tey da gis ne la koy wër mun a doon lu baax mooy lenn li day doon pas-pas pas-pas lay dellu mooy sellal mooy jublu ngay jublu ci mbir ma borom bi mooy mu sell leneen la dellu ci ba tey ci pas-pas mooy jàpp ngay jàpp topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngay ngay toppandoo mbir yi kon pas nga fas ne yàlla mooy borom bi am Muhammad mooy yonentam loolu am lu mu wundu loolu mu loolu moom mooy dëggal iman ka nga xam ne nekk nga ca waaye loolu yëpp nag la cay dimbali nit ki mu daal di cay nekk daal cay sax moo nekk ci pas-pas boobu di iman googu nga xam koy dëggal mooy amalu saalih la koy meññet mooy amalu saalih nga ba tey la koy kanteb ba tey moom mooy al ixlaas wal mutaaba mooy laayeen biir wa tawaasaw bi xaq wa tawaasaw bi sabr waaye dañ ñoo wax ne kon la ñuy fàggu dinañ ko am duñ ca lajj su fekkee nekk nañ ci mbir yi mooy lan nekk nañ ci pas-pas bu wér pas-pas bu weer boobu nañ ca mën wéy di nekk fekkee ne dinañ diglante alxaqoo sabr ku ca nekk ñu xëcc ko ne ko ñëwal ci xaq gi ku ca nekk ñu daal di koy muñ loo mu daal di cay des kon li mooy jubluwaay bi li mooy jubluwaay téere loolu dañu indi xadis bi nga dafa ñu daal tënkawul li ñu wax ni yëpp mooy diinu diinu nasiha moo tax euh, ñeneen ci borom xam-xam yi di tagg ñi nga xam ne ñooy borom xam yi te ñun bokkuñ ci ñooñu dañuy wax dañuy bokk ñi nga xam ne dañuy toxalee ci borom xam-xam yi. ba imam Ahmad ci benn muqaddima benn problème ci benn téere muy fàttali lu mel nii mu ne euh, wax jëm wax tam wax ju siiw na alhamdulillahi allazi ja'ala fi kulli euh, zamanin fatra min ar fi kulli zamani fatratin min rusul baqaaya min ahli ilm mu ne sant borom bi nga xam ne moom moo def ci bépp jamono joo xam ne a doon jamono dafa dafa dafa rab ay yonent jamono joo xam ne ay yonent nekkuñu fa mu daal dafay def ñoo xam ne nag ay desit ci ay borom mi xam-xam ñoom leen ak seen yoon mooy yad'una man dalla ila al-huda mooy dañuy fekk ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk réer ñu woo leen ci njub ويصبر ويصبرون منهم على العذاب te nag dañuy muñ dañuy muñ ca ñooñu ñoom ca lor ña leen di lor yi xam ñoo leen di lan leen di teg ndax borom téere bi di eh, Cheikh Muhammad ci usul thalatha ngeen di li xam ne mooy woote ci borom bi dana jëkk indi li xam ne mooy ala ilmu naan mooy yiitu li nga xam mooy wax al ilmu qabla al qawli wal amal bala ngaa jëf bala ngaa wax faaw mu xam-xam daal di koy jiitu waaye dafa teg nag li nga xam ne mooy nit ki su xamee ba daal di jëf daf caa teg li nga xam ne mooy mooy woote moy woote ci ci yoonu borom bi. woote googu da cee teg nag mooy as-sabr ala dafi mooy gis na boroom ñu waxee woote rek dañuy gis ne muñ foog moom muñ ci woote googu ndax muñ googu noonu woote googu foog mu ànd ak li nga xam ne mooy ay lor yoom di nga jug ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy woote wala mu teg mu teg ca aaya bi ñëw ci ñu tudd sànq suuratul asr wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr mën ngaa delloo tamit digle te sabr googu delloo waat nga xam ne ñoom ñoo nekk ci li nga xam ne mooy euh, ñoom ñooy woote ndax kay woote damu soxla laay biir moom it daa soxla laay biir ko ci mu nekk ci dëgg taxaw ci dëgg waaye daa soxla tamit laay biir ko ci li nga xam ne moom mooy mu muñ mën a dékku lool yi nga xam ne dina jóge ci ñoom yi woo jëm ci ñoom loolu da ci am exemple ci modèle bu leer wala ay modèle mooy yonent yi ñoom dañ leen dañu wooye nit ñi ñu jiitu ji woote ci yoonu yàlla sunu borom lor yu bari daleen ca euh, daleen ca daleen ca fekk loolu yooyu nekkul nit ki di waaye dem nekkut lu nit ki koo xam ne saa bu ko loj yooyu daal di ay rek mu daal di koy jël delloo ko ci nit ñi ak wootekat ci yoonu yàlla sunu boroom ndaa a fexe ba mbiram doon lu sell ixlaas mooy daa mbiram war a sellal te bokk na ci li firne firne li mooy sellal ay jëf mooy lu la mënti dal nga delloo ko ci say bàkkaar bañ koo delloo ci nit ñi bokkut ci ixlaas soo nekkee ci la bokk mbëkkanti ixlaas soo nekkee ci woote ci yoonu borom bi lu la dal rek nga daal di koy jël daal di koy sànni nag ña xam ne ñoom ñooy ñoo ngay woo la chaque di ko préparé wu ne man sama woote bi woote moom ay lor dina ci tab waaye su la lor yi dalee accuser sa bopp mooy xoolaatal sa bopp man may man may man may may mushkila bi salaf saalih noonu la doon doxee salaf saalih ci seen euh, dàll bu dagg sax dañ lay gisu bakkaar bu ñu def xatta ci seenu soxna bu leen mooy ci dara ci liñ ko digal dañ ko daal gis bakkaar bu ñu def ñoom ñoom seen seen bopp lañ daan tuumal daawu ñu nekk ñoo xam dañ daan tuumal nit ñi moo soo nekkee ci yoonu yàlla dem di woote à chaque digga prévoir ne euh, la dina tegu sa kaw waaye lor yee su ñëwee ne accuser ci bopp moom xoolal bopp ne muskil bi man la samay bakkaar la man la yàlla daal di bëgg daal di man la yàlla bëgg a jàjji man la yàlla bëgg ma xoolaat sama yoon sama tànk fi ma koy teg moo tax mu feeñal mbir sangam man la yàlla bëgg ma natt sama ngëm natt lu tax ma jub moo tax mu daal may teg lor sangam ngay gis ne kon ko lu koy gis sabab la doon rek ka nga xam ne mu ngay woo mu jëlee mbir teg ko sa kaw jaay jax ne euh, dafa doon lu la yàlla di nattoo rek natt woowu nag na ngay jàpp daal di ciy rëcc mooy bul fexe jéem a daal di fexe yow lépp lu ñëw rek nga delloo ko ak ànd xam ngoo xam sa bopp ne su yàlla sunu boroom gis bu daal di ginnoon say mbir ñooñu la ñuy wax ci yow la bokk la ñuy teg ci yow mooy ëpp kon lu ñëw rek xool ak sa bopp xam ne am na mbir yoo xam ne yàlla sunu boroom mu la ci suturaale kon nga daal jël mbir yëpp delloo ko sa bopp xam ne yàlla moo day jàjj nga daal di xoolaat sa bopp xool fay tek sa tànk waaye bañ jël mbir mu ñëw rek nga delloo ko ci foofu. rawatina nag euh, day doon lu gën a wuteeg ixlaas nag mooy nga daal xam euh, ne mbir sàngam moom yow yaa ca wàcc yoon wala yaa doxalit na nga war a doxalee ci sa daawa ba lor fekk la ca nga jëlaat lépp bëgg koo tegaat dina koy teg ci li nga mooy ne daawa bi kese moo tax loolu mën naa yàqal nit lu bare lu bare bare bokk na itam li yàqal nit ki ci daawa mooy ci lu mel nii mooy lor suñu nga bañ nga nekk koy fayantoo. ndax yenn saa yi nit ki mën dafa nekk dafa nekk natt nit ki mooy eh, dangay ngay fay fayu sa bopp kon dafa bokk ci nit ki suñu tegee dara ci say eh, ci sa eh, dara su la jugee na ngay woo nga fexe ba yow ñoom loolu ñu lay woo donc loolu ñuy teg sa kaw du sama dara ci sa doxalin du tax nga gën a yokk du tax nga wañ te nekkoon ngay nekk rek moo tax imam fi mun yasbiruna minhum ala al adha wala yuxyuuna bikitaabillahi almawtaa wa yubassiruuna bi nuurillahi ahlal amaa ndax ñoom nag gis na ñoom dañuy ibbi bëti nga xam ne ñoom ñoo wala boog dañuy dundal ci téere Yàlla bi ñuy dundalee ña nga xam ne ñoo dee woon di ibbi bëti ña nga xam ne ñoom ñoo ñoo silmaxa mu ne fa kam min qatilin li iblisin qad axyawu wa kam min daalin taahin qad hadawu ñaata ñoom ñaata ci ay nit ñoo xam ne dañoo nekkoon ñoo xam ne iblis dalee na faatoon ñoom dundal nañ ko li mooy jubluwaay bi ñaata nit ñoo xam ne iblis dañoo nekkoon ci réer di tëñëx tëñëxi ñoom ñu jubal ko mu ne fama axsana atharuhum ala nnaas wa fama axsana atharuhum ala nnaas wa ma aqbaha atharu nnaasi alayhim mu ne te ñoom nag seen seeni mbir moom seeni jeexantal ndax lu gën ko koo rafet nag jëm ci nit ñoom amul lu gën a rafet ñoom seeni mbir amul lu seeni jeexante nit ñi lu ko gën moom lu ko féete kaw waaye lu gën a ñaaw ni nit ñi ñoom seeni jeexante jëm ci ñoom mooy ñoom lañuy def nit ñi leen dafay bokkut ñoom lañuy tax ñuy sonn lépp ndu dara rey àdduna lu ñu am leen tax a jóg rek mooy nit ñi daal di jub mooy fexe ba nit ñi daal daal nekk ci ci njub loolu mooy jubluwaay bi moo tax loolu nit foo fu bëri fu mu koy fàttaliku bëree bëri nag rawatina soow li bëri nit ñi commencé wax fàttaliku mooy ñu ne la bëgg dimbali ñoom ñoo xamul te ñoom ñoo teg lor lay teg nag ñoom ñoo la lay fayee moom yow loolu taxaloon na jóg moo tax ci son insaan yàlla sunu borom ñoom ñuy tagg ñooy tagg ay jullit yoo xam ne melokaan lañuy lañuy yor innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura yow li nga bëgg rek mooy fexe ba ñuy jub moom yow bëggoo ñu fay la bëggoo ñu daal lay nekk ñoo xam ne dañuy am reconnaissance jëm ci yow. wala suñu amee gratitude ànd ak ñaawte ay eh, ñu ne ñaaw ñi rek ca kaw wala boog doxalin bu ñaaw yow xamal ne jubluwaay moo doonoon rek daal di eh, daal di teg leen ci li nga xam ne mooy eh, moom mooy moom mooy ko laal lii mooy jubluwaayu nga xam ne moom mooy téere bi ak jubluwaayu nag moo la doon jubluwaayu bépp mbir. bu nit ki di yëkkati di leeral li xam ne moom mooy ay mbir yoo xam ne dañ ko askan ci diine eh, te bokkul te bokkul ci li nga xam ne moom mooy eh, moom mooy eh, moom mooy moom mooy moom mooy diine ndax mbir yu mel bokk ci mbir xam ne nit ki moom lay yaakaar xëy na yàlla dafa nekk ko sell mooy li muy gën a yaakaar doon da benn nit rek moo koy liir sax wala benn nit mooy laaj jariñu mooy mbir yi ngay gën a yaakaar ci kaw suuf soo yeggee say bakkaar yeeg say say say gàttanlu ci li yàlla digle eh, say wàcc yoon ci li yàlla sunu borom daal di eh, daal di tere xam ne kon la ngay gën a naam eh, mbir yi moom day doon mbir yi koy bëgg a def mu loo xam ne day doon la ngay dencal sa bopp yawmal qiyaama daal di bokk ca ca Fudayl Fudayl ibn Iyaad al-Fudayl ibn Iyaad wax naan habbu ñu yàlla gën a bëgg ci nit ñi mooy ñi nga xam ne ñoo leen ëppal njëriñ nit la chaque année ëpp njëriñ nit ñi mooy këleen di gind ci seen yoonu diine dawa lii moo wér eh, lii moo eh, lii moo lii moo lii moo lii moo wérul yàlla yàlla boole ci ci ci ci ci ci ci ñooñu ñaan eh, yàlla sunu borom lépp lu ñu jëf ci ay ay wax jëm ci li nga xam ne moom mooy ay nit wala ci ay pas-pas mu doon loo xam lu sell la daal mu doon xam lu sell la loolu yàlla rek rek rek moo koy tax moo koy moo koy tax a jóg te dafa te képp kuy ñaanal nañ ñaanal lool nañ ñaanal jëf yi nekk yu sell nañ ñaanal mu doon lu lu sell ndax loolu rek mooy li li ñuy mën a jëriñ ndax temps bu bari la boo xam ne soo bàyyi wut xel rek seytaan mënu la ko yàqal nga yàq sa temps bu bari bari bari bari bari bari bari am na buntu bi da nga am buntu boo xam ne da nga buntu boo xam ne da nga yàq ci ay nit dafa laaj insaaf dafa ci sellal dafa laaj bàyyi xel foo tollu boroom bi dafa laaj tam bàyyi xel ne da ngaa jël nag da ngaa dugg ci buntu bu rëy nga ak sa sob dugal la ci mooy lan da wax ci turu borom bi wax turu diine waaye turu nag am na noo xam ne da ko war a da nga ko war a mel ci li ci jiitu mooy ginnaaw ba nga góorgóorloo fexe ba lépp lu ngay wax mu doon loo xam lu wér la lu dëggu la mu doon loo xam dafay sell. borom beeg dat koy dat koy taxaw ci kon daal lii moo ne nga xam ne mooy jubluwaayu eh, li eh, indi xadis boobu mooy fàttali jubluwaayu téere bi ne du lenn lu dul daal di nasiha eh, laay biir nga xam ne ñoom ñoo nekk ci pas-pas yi wala laay biir Sénégal yëpp dara. dara laaj ci li fàttali ci préambule ba tey mooy ñu bàyyi loo nit ñi li nga xam ne mooy li yées nit ñi war koo moytu te loo xam yàlla daf koo ŋàññe mooy tàqalikoo ci diine eh, ne kon loolu nuñ ko mën a booleeg te nit ñi dañuy faral jàpp ne wax ci pas-pasu jàmm moom jàmbur loolu mooy li nga xam ne moom mooy eh, moom mooy xaral di di tàqale di tàqale nit ñi à chaque li tax ñu fàtte loolu mooy loolu nga xam ne gis ne nit ñi suñ gisee lu mel nii rek lañuy jëkk a wax rawat na awaamul naas dañuy faral di wax naan ñii dañuy tooñ ñii dañuy taqale dañuy taqale jullit ñi ñu bëggoon a bàyyi loo xel nit ñi ne lii mooy liy boole julit ñi li mooy li nga xam ne moom mooy liy boole li boole julit ñi ndax nit ñi ndeysaan dañoo dëppoo ci benn mbir mooy la fekk ne nit ñi ñoo dëppoo ne tàqalikoo ci diine moom yiw nekku ca ndax tàqalikoo ci ci diine li ñëw ci alquraan ñëw ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom daf ko yàlla sunu borom daf ko daf ko daf ko ngañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daf ko daf ko ngañ mooy tàqalu diine fu ñëwee rek ci diine rek lu diine lu diine ngañ la waaye dafa nit ñi di lu bari mooy ci ban lan mooy li indi loolu ak lan moo koy saafara mooy fa la ñuy juumee ñu bari ñoo jàpp ne lay indi li nga xam ne moom mooy tàqali ko mooy leeral digle lu baax tere lu bon la koy saafara ñoo jàpp ne moom mooy ku nekk daal di nekk ci la nga nekkoon ñu ba ku nekk nekk la nga nekk fekk lool mooy gën a yokk nag jàngoro te lañ jàpp ne moom moo koy moo koy indi bal mooy li koy fecc la koy lañ jàpp ne koy saafara mooy li koy indi mooy bañatee di digle lu baax. di tere lu bon ba ñu fàttali ay yi nga xam ne moom ñoo sooratu Al Imraan la yàlla ko seetaan da gis def ko leeral daf ko leeral goo xam ne gu amut jullit mënut a leeral lay indi lam ñu digal ñu war koo def leeral ñu la nga xam ne indi mooy indi wala moo koy la nga xam moo koy saafara comme ni nga xam ne yonent bi son ay xadiisam tamit saa ñuy wax ci loolu rek day gis ne dina indi mbir yi dina la koy indi. dina indi la nga xam ne saafara laal di ñoo ko ñoo dul bàyyi xel nit ñoo ci dul bàyyi xel wala seytaane mooy ndax ni ñi yenn saa ba ñu daal di jël seen i bànn bakkan jiite ko ci lan mooy moom mooy mooy teg si ndax yàlla sunu borom ñu wax ci sourate Al-Imran wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala ta wala tafarraqu yàlla daf ñoo digal ñun ñëpp nañu daal di nañ jàpp ci li nga xam ne moom mooy déemu mbuum borom bi ba a tàqali ko kon xam na ne kon mbir bi moom lay ñu digal mooy jàpp ci mbuum buum bi mooy benn mbuum la ñu jàpp ca kon waxuñu buum yu bari dafa nekk ñëw ba ca biir mu daal ñu xamal la nga xam ne moo koy dindi mooy lan mu ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen ñu gën ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi xam ne eh, ñoom lañ génn ci ci ci nit ñi. ta'muruna bil ma'ruf da ngeen di digle lu baax di tere di tere lu bon kon mu xamal ne kon lay saafara mbir mi kon fii nii mooy lay dimbali nit ñi daal di nekk ci aqsam wala boog nekk ci li nga xam mooy ñoom ñëpp ñu di jafandoo ci buumu borom bi mooy ñu digle lu baax di tere lu mooy nañ digle ñoom ñëpp lu baax du tere lu su fekkee ne kon digle ñu baax du tere lu bon kon loolu yokk li nga xam ne mooy la chèque mooy euh, tàqaliku. fekkee digle wu ñu baax te lañuy la ñuy digle bokk diglu digle lu baax du tar lu bon dafay dafay dan loo xam ne daf ñuy daf ñuy indil daf ñuy indil li nga xam mooy mooy tàqali ko loolu la yonent bi sallallahu alayhi eh, eh, wa sallam ñoo ñëwee di daal di li nga xam ne moom mooy eh, tàqalikoo yi xam dina am lam ca teg rek moy digg la ñu aleykum bi sunnati wa sunnati xulafaa raashidin mahdiyyin te ci bisu wala nit ñi ku nekk tey na nga dem jot li ko ca des mais xamal na ne kon lay saafara loolu mooy jàpp cëpp jàpp ca fa ci jàpp mooy ci benn xabla mooy la moom nekkoon moog saxaabaam moo tax ci hadiisu euh, al-firaq ci yenn riwaayaat yi dafay wax ne ba mu waxee bañ ko mu waxee mu melool ci nga xam ne ñoom ñooy. ñoom ñooy ña nga xam ne ñooy mucc dafa am lu melool ñenn ci ñoom wala dafa melool yenn xadiis yi ñoom ñooy ña nga xam ne dañuy yuslixoon mooy axul islaax islaax ko wax mooy digle lu baax teralu teralu euh, teralu bon ñoo doon ñoo xam ne moo tax muy wan ne ñoo ñeleen di ñeleen di topp ñuy ëpp ñeleen di wala ñu leen di wuuteeg ñoom ñëpp ci leen di topp wala de wax ci Al Imran ci aaya moom ci topp rek ginnaaw bi ne wa laa tafarraqu loolu nag wal takun minkum ummatun yad'uuna ilal xayri wa ya'muruuna bil ma'ruuf wa mu am ci ñenn ci yéen ne wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa la tafarraqu yéen ñëpp jàpp ci téeg ci buumu borom bi bu leen tàqale ko dafa mel ko léegi bu mu nu ñuy def ba jàpp ci moom wala soo amee ñu ko bàyyi moom nu ñuy def ba ñoom ba ñu dellu si ci bun boobu noonu mu ne wala takkum nañ ko umma faaw mu am nag ñeen ñoo xam ne ñoom dañuy taxawee li yad'una lil xayr dañuy woote ci yiw ñu gis lu baax dañ ciy dig lañ koy woote ñoo leen ci wa ya'muruna bil ma'ruf di digle lu baax wa yanhawna 'anil munkar di tere loo xam ne dafa ñaaw def la ulaa'ika humul muflihun ñoom ñooy ña nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy ña nga xam ne ñooy mucc moo tax soo demee waat ci transport ba tey daa waxoon ne ñooy ba mu daal di xabaare nit yëpp inna lisan la fi xusut ñëpp ñoom perte nañ mais adamul falaax ñëpp lu ci ba mu des ñi nga xam ne ya'muruuna bil ma'ruufi wa yanhawna mooy ñoom ca daal di seppi mooy ña nga xam ne gëm nañ te ko nañ ko moom ñu kon ñoom mbooloo woon ci jullit nañ bokk ci gëm yàlla seen pas-pas na ñoo nag defar nit ñi yéen a wooteel xayr ñoo ñoo ñuy kon li nga xam ne mooy yoon bi gën a gaaw ci daal di boole jullit ki daal di tàppale seeni seeni xol indi lépp luy indi tàqalikoo mooy li indi tàqalikoo joxoñ ko mooy lan mooy jàpp ci beneen buum burul buum bi ñu ne kon lii bi liñ koy jàpp koy defee mooy al amru bil ma'ruf wa nahyu anil mooy digle buum bi daal di tere nit ñi la wuteeg buum ba soo su boobaa nag day doon umma gi gën ci umma gi yëpp loolu te yàlla daal di seppi kuntum xayra umma uxrijat linnaas ñu wuuteeg al yahud ñoom daaw ñu doxalee noonu ñoom daaw ñu terente lu bon ñu dañ daan ànd seen ànd ga ñu àndoon ku nekk daan nekk ci nga rek moo de yàlla daal leen di wasu ne taxsabuhum jamii'an wa quluubuhum shattaa moo dañuy ànd mel ne ñoo bokk ku nekk baal ku nekk ki ne ma yónent la ma xam ne dama yónent gëwuma ko mu ne garaawut mbir yi la bokk nekk wat sa waruñu ànd loolu day tax xol yi duñu bokk dañuy jëm yi ànd nii rek naam waaye nag xol yi moom du doon doo xam ne dafa dafa bokk wala yàlla sunu boroom wala yàlla di rëbbal yahud mu yóbbu lëkk lu rut la wax ci yàlla sunu boroom naan لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ñoom ñu meloon لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس wala ñu doon yoo xam ne تحسبهم جميعا قلوب شتى waaye ñu yàlla teg ñoom ñenn kese la mooy ñi nga xam ne ñoo am melokaanu bi ju ak ñam war a am mooy digle lu baax tere lu bon woote mu ne laysu min ahlil kitaabi umma ummatun qaa'ima yatluuna aayaati llaahi aanaa al-layli wa hum yasjuduun yu'minuuna billaahi wal yawmil aaxir wa ya'muruuna bil ma'ruuf wa yanhawna munkar wa yusaari'uuna fil xayraat wa ulaa'ika mina saalixiin ña mu seppi ci ahlul kitaab mooy ña nga xam ne ñoom dañuy digle lu baax di dara lu bon ñoom ñëpp yemuñu nag ahlul kitaab ñi ngeen ñoo xam ne ñoom lay tax ñu wuuteeg ñële. ñi nga xam ne dañ leen a alak wala boog dañ leen a euh, rëbb mooy lan ñoom dañuy digal lu baax di tere lu bon kon loolu ci ngay yëgee ni yoon bi nga mooy yoonu lañu yàlla digal mooy booloo bañ a tàqalikoo mënuñu caa egg lu dañuy wax di dëgg mënuñu caa egg lu dañuy digle lu baax diglante lu baax di tere ci terante lu bon mënuñu caa egg lu dañuy laayante biir kon ñàkk a laajante biir googu moom mooy yokk li nga xam ne moom mooy mooy yokk li nga xam ne moom mooy wuti loolu it xelam xel sax bu bu rafet rek nit ki mën na koo dina ko yomb daal di comprendre mel noonu su fekkee nit ki nga xam ne diine jëm diine yoo xam ne ku woote la soo amee mbooloo bu la topp rek ñu bala ca gën a encourage nit ku ñu daal di ñëw woote waaye su fekkee nga xam ne diine jii réew mi ku fa woote loo woote woote ñëpp booloo taxaw jàmbaarloo yow teg la loo koy wooteeti a ngaa woote di nga xoolal bu baax la ngay woote wala ñu bari dootuñu woote ay fi biir buntu moom ko woote rek bu am mbooloo ñu ne kon nañ ko bàyyi kon ibil na buntu ñëpp ku nekk da ngay woote loolu ne askan fu ci diine ja ñu ne kon bu leen tàqale jullit ñi ba leen ko mu woote woote loolu mooy indi tàqale gi nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moytuloo nañu ko tàqale ko gi moytuloo ko alxuraan daal ñu koy moytuloo ko moo ñu indi ay boobu ngir fàttali ne kon yoon wi ñu ni nii lay njëkk sa xol wala sa xel. ci ne mooy tàqali jullit ñi xamal ne mooy yoon bi nga xam ne mooy yoonu yeneen yi daal di tàppale xolu jullit ñi mooy yoon gi daal di eh, tàqale nee nag dëgg ndax jul lislaam lam ñu wax ñu daal di cooy booloo mooy ci dëgg mooy mu ne moo tax mu ne atasimu hablillah waxuñ ñu booloo ci lépp di fam nuñu bëgg ñu booloo booloo ca atasimu bi hablillah wala atasimu hakada daal di koy itlaq fam nu bëgg ñu booloo ca ñu bug ñu booloo ca nag foog ñu ràññee kooku la ca bokkut wala xaw ko ci daal joxoñ la ci bokkut ne lii bokku ca lii moo ci bokk loolu mooy daal di dëgëral saxal ñu ci li ñu yàlla sunu sunu borom daal ñuy digal mooy booloo bañ a bañ ko kon lii mooy jubluwaayu euh, ñu daal di indi aaya bu fàttaliku nit ñi da ko téere bi mu nga xam ne ñaari jubluwaay jubluwaayu jur mooy laajante biir euh, ñaareel bi mooy boole jullit ñi ba jullit ñi booloo ci dëgg naan daal di ñoom ñëpp jàpp jàppandu ci buum borom bi. bañ a taqal ko wallahu a'lam